bismillahi irrahmani irahim wala hawla wala quwata illa billahi alali alazim saar bi ñu bëgg a tey moom la ñuy tuddee suratul anbiya muy yonanti yàlla suñu borom subhaanahu wa taala yebaloon na téeméeri junni yonant ak ñeent fukki junni yonant ak ñeent junni yonant yonant yi ay arab lañu woon yonant yi ay juif lañu woon ñii ay nasaraan lañu woon ñii ay chinois lañu woon yonent yi ay mongol lañu woon ñii ay tataar lañu woon ñii ay marul lañu woon am na yonent yu ñëwoon ci latin yi am na yonent yu ñëwoon ci grec yi ba nit ku ñuul yi wallahi ay yonent ñëwoon nañ ci ñoom ndax yonent yàlla ismail di doom yonent yàlla ibrahim dafa ñuuloon ndax yaayam xaajara dafa ñuuloon te baayam boo xaajee dundam juróomi bërëb benn ba moo toll ak bu xaajara te am na xam-xam bu ñu tuddee morphologie xam-xam boobu te mooy morphologie bu fekkee jigéen jëkkëram lim ko magee boo ko xaajee juróomi yoon mooy tollook benn ba doom ba bu juddoo melokaanu yaayam lay jël ndax day fekk deretu yaayam moo gën a tàng deretu baay bi moo tax yoon ci yàlla Ismaayil dafa ñuuloon naka ñun ni ñu ñuulee kon amul benn askan bu nekk àddina bu dul musoon na am yonant kooku amul amul benn xeet amul benn waaso amul benn giit bu dul yàlla yebal na ci ñoom aw yonant yàlla suñu boroom tuddee na saar bi suratul anbiya lu tax yàlla tuddee saar bi suratul anbiya def ci tudd ñu bare bëri ci yonant yi mu wax seen jaaruwaay nee na bismillahi rahmaani rahim bismillahi maa ngi sukkandiku ci doole yàlla bismillahi maa ngi demee kàttanu borom bi bismillahi jiilta la ma yàlla lu dul yàlla kese la neen la bismillahi yàlla bu dogoo mu sotti waaye ku dogu te àndoog yàlla ca la nga dogu du sotti mu rahmaani yàlla mi nga xam ne teraangay àddina yépp nga ko yor te di ko joxe rahmaani nag amul jullit amul yéeféer yàlla buy taw ràññet lawul fii mbooy la fii tool la yàlla buy taw seetul fii saawo la seetul fii jéeri la wala géej la yàlla buy upp ngelawam seetul kii bakkanu jullit la wala bakkanu yéeféer la yàlla bu génnee jantam bi du niital jullit bi bàyyi yéeféer bi kon rahmaani ñépp ñoo ci bokk rahim yërmande yomal qiyaamati la yàlla mooy tànn ñu ko neex di leen ñenn ñennal yàlla nañ ci yàlla boole ya rabbi yàlla suñu boroom nee na iqtaraba jegeñ na iqtaraba sës na rëkk lin naa si ñeel doomi aadama yi xisaabum seen réglé yàlla ne na amul kenn ci ñun koo xam ne réglé am sori na ko yaa ngi ni di dem dootoo del seeti yaa ngi ni di yéeg dootoo wàccati yaa ngi ni di tàmbali doo yeggali diplôme bii nga am ndeke doo ci liggéey tool bii ngay bay ndeke sa sarax ci lay bawoo néeg bi ngay tabax ndeke sa néew ci lay fanaani jabar ji nga song song ngor ndeke moo lay téeñ ñi fari fan yu néew ndekk oto bii nga jënd ci lañ lay dugal yóbbu la ci bàmmeel ya ba jegeñ na lool ku mu doon ci ñun lin naa si ñeel doomaa dama xisaabum seen la fan yu néew juddu na ngénte nañ ko xarafal nañ ko song na ngoro mooy ngénte tey dee na moom la ñuy saraxal jeex na seetal lii lépp ci biir benn siècle benn téeméeri at waxum naka ñoom doomi aadama yi fii raflatin ñu ngi ci càggante mu ëridoo na ñuy waay du mooyu boo leen ne yàlla nee na ñu ne waaye nag gannaaw baatu yàlla ana lan wa ci war a tegu maa yaatihim du dikkee doomi aadama yi mukk min zikrin ak fàttaliku muhdasin gu ñu beesal min rabbim bowoo ci seen boroom amul benn aaya bu yàlla di wàcce ngir soññ doomi aadama yi ñu def ngir jàjj leen ñu bàyyi amul benn aaya buy jóge asamaan yàlla di ko beesal di ko beesalaat illaa lu dul doomi aadama yi istamaahu buñ ko dégloo waxum ñoom yàllaagu na ñu ngay fo ana lan moo suuxal doomi adama yi làmb bi birale bi di tabax ay auberge otel yi dancine yi boîte de lii dong moo suuxal doomi aadama sama tool la kii mooy sama séet bi sama taaw ak moom mooy kii yàlla nee na laahiya ñuy jéllale rek xulubum seen xol wa asaru ñuy nëbb an najwa seen déeyante fu ñu nekk ñuy déeyante rek allazina ña nga xam ne zalamu tooñ nañu foo leen fekk ñu ngi déeyante waaye déeyante wuñ ci jàmm suñu parti bi suñu responsable bi suñu mitin ba suñu réunion ba lii rek moo suuxal nit ñi waaye suñu jàkka ja déedéet suñu jumaa ja déedéet miskin yi ci dëkk bi nu ñuy def ba ñu yéeg déedéet jirim yi déedéet baayo yi déedéet càngarte fo xumbaare yàlla nee na ñu naan ah Muhammad sonnal nañu hal haza Muhammad mi du dara illaa basharun bu dum bindeef la mislukum comme yéen wallahi Muhammad bindeef la am na baay di Abdullahi am na ndey di Aminatu waaye Muhammad am na ay jabar am na ay doom ñu naan Muhammad nit la ni ñoom am na ndey am na baay waaw lu ñu bëgg mu doon malayka Muhammad day lekk day naan nit la fokk mu lekk naan Muhammad am na jabar am na doom nit la bu Muhammad dowloon nit naka lañ koy royee kenn mënta roy malayka malayka du lekk du naan kenn mënta roy malayka malayka du góor du jigéen malayka du am doom du am jabar kon bu Muhammad nekkoon malayka naka lañ koy royee moo te Isa Isa du nit Isa genn wàllu nit la Isa motul moo te kenn mënta roy Isa catholique yi chrétien yi protestant yi orthodoxe yi anglican yi ñu ne Isa la ñuy lor roy kenn mënta roy Isa Isa leerab yàlla la bu jaar ci Jibril muy malayka mu ëf ko ci aadam mu ëf ko ci xaw euh, mariam kon genn wàll gi ruuxu ci jibril la bawoo genn wàll gi bawoo ci mariama moo tax xaaju nit la xaaju ruux bu laalee dara mu dund isaa muntoon a denc jabar isaa muntoon a am doom isaa ñëw na àddina ba fanweeri at mu mu nëbb amul jabar amul doom amul bànneex ndax genn wàll gi nit la waaye genn wàll gi leer gu jóge ci yàlla la jaar ci jëmm malayka dugg ci mariama moo tax isa kenn mënu ko looy boo ko bëggee roy it du am l'abbé yi frères yi monseigneurs yi cardinal yi du ñu denc jabar bu ñëpp defoon ni àddina dina dem déedéet kon yàlla nee na ñu naan hal haza muhammad mi du dara illa basharun bu dul mbindeef la mislukum comme yéen afa taatuna ndax da ngeen ne dikkee asihra njaber njaber l'islam bëgg ko wa antum te yéen mubsiruna ngeen di gis di xam ne njabar lu yàlla aramal la xul waxal rabbi sama borom di yàlla yàlla mu xam ne alxawla kaddu gu ngeen wax yàlla xam na ko fi samawaati ci asamaan yi yàlla dara nëbbu ko wala ardu suuf si moom yàlla asami u mooy aji déggaakoon balaa ngay wax kuy dégg balaa ngay wax mun ngaa wax ba du dégg déedéet al alim yàlla mooy aji xam balaa ngay def bal li fi nekk xaalu ñu gëmul yàlla ñu ngi naan Muhammad lii mooy wax ne alquran la du alquran alxaasu ahlaamin ay gént yu jaxasoo la wallahi du gént yu jaxasoo bal li fi nekk am na ñuy naan iftaraahu Muhammad moo fent alquran déedéet Muhammad fentul alquran bal li fi nekk am na ñuy naan huwa Muhammad sha'irun woykat la dafa ngéwélu alquran alquran du ngéwél alquran du taasu alquran du ay woy ñu ngi naan fal yaatina nañu muhammad dikkee bi aayatin ci beneen aaya nañu dikkee ci aaya isaa ku mu laaloon ngay gumba nga gis bu laaloon gaana baaran bi jebbi Muusa amoon na yat bu ko sànnee muy jaan yonte yàlla Suleymaan amoon na basang bu ci toogee mu naaw comme avion yow Muhammad fal naa lañu dikkee bi aayatin ci aw aaya aw kéemtaan kama ursila naka la yónni weefee al awwaluna ñu njëkk ñu yàlla nee na ah ñañ ko andiloon gëmuñu ma alag leen ummatu muhammad bu ma leen ko andilee bu ñu gëmul dama leen di alag te ummatu muhammad man bëgguma leen alag moo tax yàlla nee na ma amanat gëmul qablahum ña leen njëkk min xaritin amul benn dëkk bu gëmoon ba leen seen yonante andilee seen kiiraamaya ahlak naaha ñu alak ñooñu afahum ndax ñoom ñii bu ma leen andilee li ma andiloon ñële yu am na danañu gëm déedéet yàlla nee na wa ma arsalna musu ñoo yebal xablaka balaa ngay ñëw yow Muhammad musu ñoo yebal benn yonant illaa rijaalan bu dul ay góor lañu yuuhaa yàlla dafa juux ileem jëm ci ñoom yonant bu jigéen mustaam déedéet am na ku feeñoon fii ci senegal mën a yàllaa ko yónni jigéen la dee na te diinaam weyul yàlla mu sa yónni jigéen yoon yàlla muhammad benn yonent dootul ñëw ci ginnaawam sallallahu alayhi wa sallam mooy xaatimul anbiyaay wa imaamul mursalin kenn la woon ci mbindab yàlla dootul tollanti ku yéeg ci moom nga jaare bi yéeg ku mu fal nga falu ku mu folli nga wàcc sallallahu alayhi wa sallam yàlla déglul kenn ku dul moom képp ku ñu déglu ñu ngi lay déglu ci darajay sayyidina muhammad saa su nekk am ku feeñ na yàllaa ko yónni déedéet gannaaw Muhammad amatul aw yonant am na ku feeñoon ci benn dëkk bu ñu tuddee Qadiyaan ci benn jaab ci benn état bu ñuy tuddee Cachemire diggante Pakistan ak Inde ba léegi ñu ngi koy xaccoo mu ne yàllaa ko yónni mu ne moom mooy Ahmed ki ñëwoon moom mooy Muhammad moom mooy Ahmed waxul dëgg moom Ghulam Ahmed lañ koy wax mu ne yàllaa ko yónni mu sonn nañu Sénégal ci jamonoy Senghor Senghor ne moom du jullit munta dalal kenn mu laaj sëñ Fallou radiyallahu bu sëñ Fallou na ko déedéet seen pas ak pas-pas bi Mouhamed andi woon du benn Senghor génne leen réew mi ñu dem Gambie jamonoy Faraman Chagnate booba Daouda Diawara ñëwagul amaguñu indépendance kooku dalal leen ñu daal di fees foofu tepp tey ji waaye ki ñu naan yonant la feebaru choléra moo ko rey te ci biir duus la dee yàlla du gàcceel yonant mukk choléra ñépp xam nañ lan la gémmiñu kaw dafay génne gémmiñu suuf génne far nga dee ci biir duus yàlla du teg aw yonante mukk déedéet kii ku ñu ngemboon la pour mu détruire diina sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaye du ko mun daa iman abadan kon yàlla musta yónnee kenn illaa rijaalan bu dul ay góor lañu yuuhaa ilayhim yàlla dafa juux ci ñoom fasalu na ngeen laaj ahla zikri boroom xam-xam yi in kuntum laa ta'lamuuna ndeen xamu leen ku xamul nanga nga laajte nit ñi ñeent lañu allazi yadri wa yadri annahu yadri fa huwa alimun fattabi'uhu allazi yadri wala yadri annahu yadri fa huwa na'imun fa ay ayqizuhu wallazi la yadri wa yadri annahu la yadri fa huwa jahilun farshiduhu wallazi la yadri wala yadri annahu la yadri fa huwa dallun mudillun fajtanibuhu nit ñi ñeent lañu ki xam xam ne moom xam na topp leen ko boroom xam-xam la dangeen ngeen jub ki xam xam ne xam na borom xam-xam la topp leen ko da ngeen jub ki xam te xamul ne moom xam na dafay nelaw yee leen ko ki xamul te xam na ne moom xamul kooku la nañ ko tegtal ki xamul xamul ne moom xamul kooku ku sànk la kuy sànke la nañ ko moytu yal na yàlla dimbalañ yàlla nee na wa ma ja'alnaahum defuñu yonent yi jasaran ñuy ay yaram kese laa yaakuluna taama dañu lekk ñam déedéet yonent yépp dañ doon lekk wa kaanu nekkuñu woon xaalidina di aji biil ñu ne Muhammad moom nar na dee yonentu du dee ahankay Adama dee na bàmmeelam mi ngi Makka yonent yàlla Ibrahima dee na mu ngi Hébron ci Palestine Souleymane dee na bàmmeelam mi ngi Jérusalem Idrissa dee na mu ngi fii ci mer Méditerranée fi géej gi di jeexee ci weti Turquie fa tëdd Yuusuf dee Moussa dee na yonent yi amul kenn kon da biir béel ñëpp danañ fi jóge kon Muhammad mi yàllaa ko yónni bu dee yonent yi ko jiitoon dee nañ su ma topp saddaqnaahum dëggal nañ ci yonent yi alwaada diggu yàlla lépp lu yàlla musa dikk ak yonent am na fa anjaynaahum ba musiba yàlla dikkee musal nañ yonent yi wa man ak ñu ñu sooboon wa ahlak naa ñu alak almusrifiina yàqaakoon yi laqat ci dëgg-dëgg anzalna wàcce nañu ilaykum jëm ci yéen kitaaban téere te mooy alquran fiihi nekk na ci alquran zikrukum lu leen di fàttali yàlla nitu yàlla yépp alquran rek moo leen safoon dara safu leen bu dul alquran nitu yàlla boo gis li mu bëgg mooy alquran li mu fullaal mooy alquran li mu naw mooy alquran lu mu am ci la ko am lu mu ñàkk ci la ko gisoon nañu cheikh al islam alhaji Ibrahima Niass mujjoon na ñett fan yu nekk mu wàccee kaamil mu mujj bés bu nekk mu wàccee kaamil gisoon nañu xaadimu rasul lalam yépp kaamil la ci tegoon Blaise Diagne mus na ko seeti ànd ak benn tubaab bu ñu tuddee Carpo ba demee ñu toog toog bëgg a gis sëriñ bi mën ko gis am ay xale yu jóge ci àll ba daal di mokkal kaamil ba bind ko di ko andil bañ yeggal ci buntu kër ga yëkkati seen xasaayid yi rek sëriñ gi dafa daw ni xale daal di leen gàttandu jël téere bu teg ci dënnam yaa kitaabi anta habibi jël ko luñ sotti ca teg ko ci kaw te moom ci suuf lay tëdd kon alquran képp ku ko bàyyi ci ginnaaw danga tox ko rek koo yaakaar alquran la yaakaar ki ngay fekk di ko raamal boo demee alquran rek moo nekk ci dënnam moo nekk ci xolam moo nekk ci xalaatam kon jur sa doom dóor gannaaw aca ca école tubaab mu nekk noonu certificat nekk noonu ba ba am licence ba maîtrise xamuloo ko dara ci diina yàlla gi ëllëg balaa ngay jéggi siraat mu poñe la yàlla man sama bëgg-bëgg laa xamoon xaw ma sama njëriñ sama baay moom moo juróon xam sama njëriñ dugalu mu ci yoonu yàlla atte suñu diggante te yàlla ku mu atte sa diggante ko dana la yey te safara nga yeewoo ji na ngeen dugal doom yi ci daaray alquran yi na ngeen leen dimbale ñu xam yàlla xam sayyidina muhammad xam góoru yàlla yi fa kam bëri na xasam naa bu ñu toroxalee min xaritin bëri na dëkk bu ñu alak kaanat nekkoon na zalima di aji tooñ yàlla du tooñ kenn wa ansha'na sos nañu ba adaha gannaaw dëkk yooyu xawman ay nit aaxiri na ñeneen am na ñu foog ne boo jàngu nasaraan doo teg ci mukk jéeli mbay ban école la génne wax leen ma dégg alxuraan kese la jàng ay milliards bàyyi na ko àddina njuga ban école la génne bàyyi na ay milliards ci àddina bi am na ku ma mës a dégg sëñ Abdullah radiyallahu anhu dafa ne am na lu ñu bugg a liggéey Touba ay téeméeri million moo koy defar mu ne na taalibe yi liggéey andi ko fekk Jibril Fall moo nekkoon ci rajo bi ba 6 heures di mu defaat beneen communiqué nañ ko bàyyi am na kenn ku fa jaar def na ko doomam moom moo jox Mercedes boo xam ko muy addiya kenn def ay téeméeri million te daara dong la jóge musta jàng tubaab hmm? kon fi ngeen ko foogee du foofu déedéet yàlla nee na fala ma axasu ba ñu demee ba yëg ba asu naa ne suñu way so dikk na suñu musiba isaahum nga gis leen yar ku doon ñu ngay saju di daw min ha balaa musiba di leen dal bu musiba yàlla dikkee daw munta rëcciloo nit laa tarkudu bu leen saju bu leen daw war ji u dellu leen ilaa maa ca xam ne utriftum yéen a ngi ci doon bànneexu li nga doon bànneexu dellu leen ca musiba dikk na fii wa masaanikum wa masaakinikum dellu leen seen kër yi la'allakum du jomb yéen tusaloon des na leen laaj xaalu ñu ngay naan yaa way naa ñun day toskara nañu inna kunna ñun nekkoon nañ zaalimiina di ay bakkaatkat yàlla nee na yàlla alag na leen wàcc nañu bàmmeel fa maa kaanat nekkul da'awaawum seen wootee xataa jaal naahum ba ñu def leen xasidan ñu mel ni ñax bu ñu góob sànni ko nee na yéeféri seen dee noonu la mel bàyyi nga fi néegi bàyyi nga fi oto yi bàyyi nga fi lépp boo demee Touba boo demee Medina boo demee Tiwaan fekk ni ñaa ngi raam di ziyaare bàmmeelu ñu tedd yi Blaise Diagne ngi ne la ñu suul ko anakan moo koy ziyaare ji te mooy député bu njëkk ci nit ku ñuul te moom ak ñooñu ñoo jamonoonte woon anakan ci yéen moo xam bàmmeelam fan la te ñi mu jamonoonte woon ñu ngi ne la ñu ngi leen di ziyaare kon mbir mi ci téere yàlla bi la nekk boo amee alquran ñàkkatoo dara waaye boo ñàkkee alquran amatoo dara yàlla suñ borom nee na xaami dina ñoom ñëpp ñu giim wa maa xalaq naa binduñu asama asamaan si wal ard ak suuf si wa maa baynaw ma ak li ci seen diggante laa'ibiina ngir fo asamaan si potaxul yàlla def ko asamaan si caaxaan taxul yàlla andi ko suuf si it noonu law aradna bu ñu nommoon an na taxisa ñu jàpp laxwan po bu fekkoon po lañu bëggoon la taxis naa kon ñu jàpp ko min la dun naa fi ñun in in kun naa ñun bu boobaa faa ileen bu fekkoon waaye def lañu bal li fi nekk naqsifu danañu sànni bil xaqi dëgg alal baatili lu dëgg yàgg àll dina fanaan si waaye fen lu mu yendu ci dëkk bi dana génnaat fanaan ci àll bi rek fa izaahu nga gis fen zaahiqun muy aji barastiku di dem walakum dana leen ñeel yéen ñi gëmul woon yàlla alwaylu toskore mimma tasifuna la ngeen di mellal walahu aji nekk la ñeel yàlla man fi samawati lépp lu ci asamaan si biddiw yi weeri yi malayka yi wal ardi suuf si li ci nekk diamant or nikel uranium armion përëm plomb béteex zinc chlore fluor ba téeméeri élément ak fukk ak ñeent yi feeñ ci àddina bi lépp ci dugal leen ci suuf si mooy yàlla da ngeen di gas di génne rek waaye def leen fi dara yéen doomi aadama bi waman indahu sujudu hmm? waman indahu ña nekk fa yàlla laay saguna du ñu ngande ngande lu an ibaadi ci jaamu yàlla wala yastaxsiruna du ñu yokkot mukk di ko jaamu fu ñu nekk yu na ñu ngay sabbal al la guddi wan nahaara bëccëg laa yaftaruna du ñu doggantiku mukk am walla doomi aadama yi weddi ittaxasu dañoo jàpp alihatan beneen yàlla minal ardi ci suuf si benn yàlla amul bu dul yàlla ñii naan budaa yàlla la budaa du yàlla ay bouddhisme topp ko ay milliards nit tey ñu ngi topp budaa di ko jaamu budaa dowul yàlla budaa benn nit la woon bu gisoon miskin yi sonn lool mu wàcc ànd ak ñoom di solidarité di tëdd ci suuf si di naan lu naqadi di lekk lu naqadi du lekk ndawal mukk kii moo doon Bouddha mu ngi feeñoon Inde Inde yi moom lañu topp ba du ñu lekk nag chinois waaye moom la ñu topp japonais waaye doowul diinay asamaan ñu te ko fentoon rasta yi nekk ci àddina bi ñu naan rasta fari wala rasta sama wala rasta alawi benn doowu ci diina diina yépp bi ci wér mooy islam loolu ay diinantu la ay nit a ko def dong ngir feeñal négritude waaye négritude lislaam moo ko njëkk woote ndax yoon yàlla Ismaël nit ku ñuul la yoon ci yàlla Muhammad jëloon na nit ku ñuul muy Maaritul Qibtiya mu juróon doom bu ñuul muy Ibrahim kon l'islam balaa muy yegg Medina Afrique la njëkk a ñëw ci Éthiopie ci benn buur buñ doon tuddee Najasi di nit ku ñuul moo dalal islaam ba lislaam yaatu mën a tasaaro ci àddina gi kon balaa arab yi di yaatal diina nit ku ñuul ñoo gën a yaatal kon li ñuy woo naan négritude nañu bàyyi dina islam négritude l'islam moo ko njëkk a ndax lislaam dooleem yëpp ci biir nègre la nekkoon yàlla suñ borom nee na am wala ittarazu dañoo jàpp alihatan beneen yàlla minal ard ci suuf si waxum ñoom yunshiruna ñuy nara a dundal ñi deewoon déedéet law kaana cey bu nekkoon fiihimaa ci asamaan ak suuf aalihatun bu fi beneen yàlla nekkoon ah kon du baax de kon nga gis coup am ñaari yàlla bu amoon danañ musa xuloo ñu xaajoo te kon du ñu jig illallah bu dul yàlla bu fekkoon beneen yàlla am na bu dul yàlla la fasadataa nege ni asamaan ak suuf yàqu na kon fa subhaanallahi tuubiru bi fa subhaanallahi soril na ma yàlla lépp lu mu soril boppam fa subhaanallahi dandal na ma yàlla lu mu dandal jëmmam ji rabbil arsh yàlla mooy boroomu gàngu naay googu ñu tuddee arash amma yàlla jomb na na lañ koy mellale laa yusalun defu leen laaj amma na amma yafalu la muy def deefu laaj laaj yàlla la muy def waaye waxum nit ñi yusaluna ñoom lañuy ñuy laaj yowmal qiyaamati kenn du jéggi siraat bu du ñu laaj la sa ngone gi ci loo ko jeexal yow xale nga woon loo nekkoon ba màgget ana résultat bi danañ laaj sa ngone gi ci loo ko jeexal sa xel bi loo ci liggéeyal yàlla sa xam-xam bi sa doole gi ci loo ko jeexal sa alal gi foo ko jëlee ba nga ko amee foo ko dugal kenn du jéggi siraat bu ñu laaj la lii yal na yàlla sutural ñu yaa rabbi am na ñoo xam ne seen doole yëpp ñu ngi ko jeexal ci lamb yi ci mbapat yi sàcc rambaaj karabaane njaalo am na ñoo xam seen xam-xam yëpp lan lañ ciy bind ay bind yu bon rek ay revue ay roman ay aventure lii dong loo xam ne du jëriñ société bi mukk waaye luy yàq société bi rek am na ñoo xam ne seen alal yi bu ñu la waxee cosaan bi dootoo ko laal ndax lu bon la lu ñaaw la moo tax doomi adama yu yées yi bu ñu demee ba toll ci war a jubbanti nit du ñu jubanti nit ñi waaye da ngay dégg ñu ne alal alal amul amin lekkin la am wallahi alal am na amin am na benn góor maa ngi ko gis fii ci Maroc boo maa ngi def escale ci Casablanca dafa dem jënd ci benn bitik lu bëree bëri ñu may ko benn ticket tombola ñu tiire ko mu daal di gagné ay millions lu passé vingt cinq million ñu ne ko góor gi yaa gagné lour bu mag bi mu ne gagné ay googu mooy la ñu ne ko li nga jëndoon dañ laa may benn tomb la yaa ko gagné mu ne doy na jël leen ko balaa ngeen ma yàqal sama bàmmeel ñaar fukki million ak juróom yooyu góor gi kaw kaw la waaye nii la bàyyi la kon ñi naan alal amul amin mooy ñi koy wut wutin gu araam bu ñëpp di ko wutee noonu la waaye alal am na amin de yal yàlla dimbali ñu yaarab yàlla suñ borom nee na am wala ittaxasu dañoo jàpp min duni walis yàlla aliha ndax beneen borom dafa am déedéet xul waxal xaatu teewal leen andi leen burhanakum seeni lay andi leen seeni preuve xaasa alquran gi zikru fàttaliku waay la man ma'iya ànd ak ñi àndoon ak man wa zikru alquran fàttaliku waay la man qabli ñu ma jiitu woon te mooy tawraata cosaanam mooy alquran linjiil cosaanam mooy alquran bal li fi nekk ak sam li ëpp ci nit ñi laa yaalamu ne dañ dul xam alxaqa dëgg waxum ñoom mu'ridu la ñuy way du mooy yàlla suñu borom nee na wa ma arsalnaa mosu ñoo yebal min qablika balaa ngay dikk yow muhammad mosu ñoo yónni min rasulin benn yonent illaa yuha budul dañoo juux ca moom amul benn yonent bu yéegoon fekk yàlla ci kaw mu jox la dangaa toog ci suuf si mu yebal jibril jox la am na yonant yoo xam ne ñeenti yoon la ñu gis jibril am na yonent yoo xam ne yoon la ñu gis jibril am na yonent yoo xam ne benn yoon la ñu gis jibril sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam gis na jibril téeméeri junni yoon ñaar fukki junni yoon ak ñeenti junni yoon kon kii dafa dëkkoon ak moom